ci fii nii kon euh, gis nañ moom premièrement kon gis nga wute bi taxaw na wala déet surtout ci côté biñ doon wax keroog muy xiraatul Qur'an mooy gis nga rek ñu la doon wax imaam Ahmad ak sëriñ ak taalibeem bi imaam euh, ak sëriñam bi imaam Shafi'i wala imaam Shafi'i ak taalibeem bi imaam Ahmad ni seen wax yi wutee léegi nañ ñëw xool beneen imaam mu ñal imaam Ibn Abdul Bar dañu tàmbale nag imaam kii nu mu tudd an-Nawawi pour barke <laughs> comme que moo kii woon moo kii Riyad bi rahimahullah kantaal imam Ibn Abdul Barr rahimahullah hadis bi mu koy shara ci euh, bi muy def shara euh, bi ci euh, Muwatta imaamu Malik <coughs> mu ne wa hada alhadis mujma'un ala alqawli bi maana wala xilaafa bayna al-ulama anna sadaqata al-hayyi anna sadaqata al-hayyi an al-mayyit jaa'iza marjuwun naf'uha wa qabuluha ida kanat min tayyib fa inna allaha la yaqbalu illa at-tayyib wa laysa as-sadaqatu 'indahum min babi 'amali al-badani fi shay fala yajuzu li ahadin an yusalliya 'an ahad wa jaa'izun lahu an yatasaddaqa 'an waliyyihi wa 'an ghayrihi wa hadha mimma thabatat bihi as-sunna wa lam takhtalif fihi al-umma <coughs> loolu ci at-tamhid la ko wax moom al-imam Ibn Abd al-Barr al-Andalusi mu ne xadiis bii nag boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci alal qawli bi maanaa wax ci maanaawam mooy dara xal koo xamante ne nii dafa génn àddina xadiis sayyidatu Aisha bi radiyallahu anha mu ne walaa xilaaf amul wuute ci diggante boroom xam-xam yi que ni saraxee ki nga xam ne day dundo saraxeel ki nga xam ne daa génn àddina loolu mën a nekk la waaw te lu ñuy yaakaar la ak njariñam ak nangoom yi boroom bi nangu ko ak njariñ nga mu defal ida kaan mais à condition que lañ koy saraxeel mu nekk li nga xam ne min tayyib ci lu teey la mënoo jël ay njaqi sarax ay ay njaqi lan njaqi sàngara sa waaye naan moom ngay saraxale ki génn sa mbokk mi génn àddina wal <laughs> ay ay ay yu fees dell ak sàngara nga ne ah xam naa ñoom diw moom li ñu ko bëggee ñoom moom du ñuy julli léegi dinaa leen dinaa saraxe mbir mi Euh, à l'honneur wala pour l'honneur de ma mère yooyu yooyu ay caaxaan loolu moom yàlla du ko nangu parce que du tayyib inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba borom bi daa teey te du nangu lu dul teey kon <coughs> à condition mu nekk la ngay saraxe mu nekk lu la lu teey manoo sàcc tamit ba pare sàcc alalu nit ñi détourner keesu euh, réew mi ba pare dem naan yow da nga ciy euh, wàccale kii nu tudd bokk saraxale sa mbay Eh, mi nga xam ne moo génn àddina parce que moom doom ju baax nga ban doom ju baax waaye alal ji nga ne tongaañ nga naan lan sa waay <laughs> kon nag fa inna allah ndax yàlla laa yaqbalu moom tabaraka wa taala illa tayyib lu dul lu teey lu dul doom du nangu lu dul lu teey voilà kon walay sadaqat mu ne ta ndax lii beneen affaire la yoon mu ne ta eh, saraxe indahum fa boroom xam-xam ya nekkul min baabi amalil badan li tax amul wute fii mooy hadis bi waaye tamit dañ ci dañu euh, def ndax loolu la jël ci xaris yi que dañu seetlu ne boo en fait saraxe bokkul loo xamante ne ni ci jëfu yaram la ça ça veut dire quoi fii shay'in mooy nit ki loo xamante ne moom moo koy defal boppam comme julli xam nga julli moom xam nga julli mënoo ko délégué loolu lañ lay wax mooy jëf yi nga xam ne yow sa sa sa yaram a koy def mooy man manumaa toog ma ne bon ah bon sa waay man daal dama diw jullil quoi non loolu man da nekk te sa yaram nga koy defee yow yaa koy def alors que saraxe man nga koo delale yow man nga toog fii sax jël sa zakat jot yow doo ci laal dara nga ne bon diw yow xam nga sama kii wala yaay sama gestionnaire des biens léegi yow toppatool ma sama alal yi nga kii yow de mooy ñu génne la sa zakat te doo ci laal dara <laughs> maaliya mais bii nag mu ne sarax nag comme loolu la mooy du du du banan loo xam dañ naan nit ki moom moo koy def il faut ngir mu baax moom moo koy def ak yaramam kon nag boo boo tax mu ne bu dee julli nag fala yajuzu li ahadin loolu moom moo ko wax ndax noonu moom moom noonu la ko jàppee ma moom noonu la ko jàppee moom naa doon alxaafis ibn Abdul Barr waaye gis nga li imaam An-Nawawi wax ne imaam Ahmad moom nee na yii yépp ay julleeg yooyu yépp nit ki bu ko defee yéene ko gi génn àddina maa ne loolu day àgg ci moom waaw <laughs> moo tax moom mu ne fala yajuzu li waaw léegi moom li la bëgg a wax da la bëgg a teqantal al af'al yi nga xam ne jëf yi nga xam ne ci wàllu euh, yaram lañ koy def ak yi nga xam ne maaliya la am nag jëf yoo xamante ne mooy côté alal la comme ay saraxe loolu coté alal la am yoo xamante ne yaay julli yaay woor yaay xiif yaay def noonu am yoo xam ne dafa boole ñaar yi comme aj aj da ngay def ak sa yaram di ba pare di def sa alal léegi loolu loolu lala imaam al-Hafiz Ibn Abdul ne nag bu xam ne moom yaram kese lañ koy defee mooy comme julli nga xam ne manoo délégué taxaw naan waaw na ma diw mu ne loolu falaa yajuuzu yellut li ahadin ci kenn an yusalli ala ahad an ahad yellul ci kenn muy julil kenn waaw waaye mu ne wa jaa'izun waaye possible na an yatasaddaqa muy muy saraxe li waliyihi ngir ki nga xamante ne mooy tuteeram loolu moom mën naa ne waaw mën naa eh, eh, jullil ki nga xam man naa eh, saraxel ki nga xam ne mooy moom méngoo ay mbiram loolu mën naa ne waaw waan wali ak keneen ah obligé wul moom il faut waa ji mun moom dara mu ne wa hada lii nag ma wax mimma sabatat bi sunna mooy li nga xam ne sunna da cee sax walam taxtalif fihi al umma te xeetu yonent may saa saa wutewuñu ci lii daal imaam al xaafiz ibn abdil rahmatullahi alayhi daal di solo lii nii <coughs> mu des xoola imaamu euh, Shawkaani li mu wax nañ jël imaamu Shawkaani hmm? après bu ko defee ñu jël li al imaam euh, Ibnu Taymiya daal di wax rahimahullah parce que euh, ñoom imaam Ibnu Taymiya <laughs> mook taalibeem bi imaam Ibnul Qayyim ñoom dañoo gën a jeng ci ci côté keneen ko ay jàng alxuraan ak yooyu moom loolu mën naa àgg ci waa kay bu dee waa ji da koo yéenee <laughs> dinañ ci ñëw ñoom ci côté boobu liñ gën a ko quoi euh, te mooy euh, li imaam Ahmad seen sëriñ wax rahmatullah alayhi xoola al imaamu ash-Shawkaani rahimahullahu tabaaraka wa taala moom ah dañuy tënk li wax parce que imaamu Shawkaani li wax daa bari <laughs> al imaamu Shawkaani moom laa doon wax naan ñi naan saraxe saraxe liñ joyal ñenn ñi naan non loolu doom ji mu ne waa xadiisul baab yi mu ne gis nga xadiisu buntu bi tadullu ala anna sadaqata min al waladi kon gis nga min al waladi talhaqul walidayni ba'da mawtihima bi duna wasiyatin minhuma wa yasilu ilayhima sawabuha fa yuxassasu bi haadihil ahaadiis umuumu qawlihi ta'aala wa an laysa lil insaani illaa maa sa'aa waaw mu ne xadiis yi fekk bon saaxibul muntaqal axbaar di al euh, kële euh, ki nga xam ne mooy maamu imaam ibnu Taymiyya ñu doon wax sànq muy al Majd ibnu Taymiyya waaw li nga xamante ne mooy ci la indi xadiis yooyu léegi nag mu ne xadiis yi day tegtale kene saraxe boo xam ne ci doom ji doom ji moo saraxe ngir kenn ay waajuram ñaari waajuram loolu day leen di jote ginnaaw seen génn àddina ah waaw ah, vrai dire mooy ah loolu moom jarta wax moo loolu jarta leeral mooy bu ko yàlla nangu ndax bu ko yàlla nanguwul xanaa xanaa balaa dara balaa balaa balaa dara moo <laughs> la ñuy wax na moo <laughs> la ñuy wax dina àggam àggul mooy à condition yàlla nangu mais nangu nekkul ci ñun voilà loolu ci loxoy boroom bi la ne euh, azza wa jalla kon mu ne lool bu dee doom ji moo saraxeel ay waajuram hadith yi dañuy tegtale ne day ñi àgg ci ñoom même bu dee ne defuñu woon benn testament defuñu woon benn linkaane te wa yasilu ilayhima sawabuha te dina àgg ci ñoom ñaar bu waajuram yam ko defal doom ji yool ba mu ne nag ci kaw noonu dañuy tënk lii hadith hadith bii comme bu Seydina Sa'd ibn bi ak yi mel ni moom yu Ibn Abbaas yeeg yooyu radiyallahu anhuma loolu day euh, euh, mooy hadith Sayyidatu Aisha la bu Seydina Abdu euh, Sa'd ibn bi radiyallahu anil jami' day tënk wax ji boroom bi wax ne wa an laysa lil insani nañ ma ay 39 te nit ki du am illa ma saa lu dul lu mu jëf waaw parce que waajur yi bu génnee àddina doom ji ñaanal ko saraxel ko gannaawam yool ba àgg ci moom yeneen saa sa loolu la wax Seydina Saadu ibn Ubaada est ce que moo ko jëf loolu dinañ gën ñëw ci xadis bi ci tegu biñ la waxoon ne moo ci tegu 949 ginnaaw buñ génnee xadis bi dinañ taxaw ci xadis boobu mais est ce yoo ci xel te tamit ak loolu nan la demee noonu quoi ak ñu am dañ ne bon parce que jëf jooju boo seetloo doom ji min kas bi eh, yoneen saa san dane woon doom ji eh, ci kas bu baayam la ci fàggutéefu baayam la waaw kon eh, day mel ni rek moom ak fàggutéefam moo prolongé wu waaye loolu nañ bàyyi ba nañ bàyyi ba xadis boobu ñëw insha allahu taala mu ne kon lii day tënk aaya boobu que bul jàpp ne waaw nga ne waaw man ma foogoon ne borom bi dane nit ki du du du am wa an laysa lil insaani te ñeelut te du am nit ki du am du ko ñee illa ma saa lu lu mu jëf fii nag mu ne euh, euh, bu saraxee bu doom ji saraxee ngir baay ji wala ndey ji day àgg ci moom mu ne kon hadith yi moom imaamu Shawkaani rahimahullah day tënk lële mu ne wa lakin laysa mu ne waaye laysa fi fi ahadith nekkul ci buntu ci hadisu fi fi ahadith fi ahadithil baabi ci hadis buntu illaa luhuqu sadaqa min al walad loolu ne gis moom tënk bi mu def dëgg dëgg ak imaamu al-Hasan Abdul Bar li mu doon wax ni mu ko gën a jooyal ak imaamu Nawawi këne buntu bi hadis yi ñu fi gis mooy këne saraxa bi na àgg ci euh, waajur yi génn àddina bu dee ci doom ji lu jóge mu ne waqad sabata ta sax na anna moom lañ doon wax sax anna waladal insaani min sa'i fala haajata ila da'wa takhsis euh, euh, këne moo tax taxsiis bi mu wax sànq mais euh, euh, hadith bi hadith yi day tënkal yi mu ne kon loolu daanaka sax après mën nañu jaru ko parce que hadith yi daal dinay leeral ke ne jëf euh, doom ji moom ci jëfu baay yi la bokk waaw ci jëfu baayam la bokk kon nag soxlawul sax ñu naan da koo tënkaa ah, mooy dafa prolonger rek kon soxlawul lool wa amma min ghayri al-walad fa a zahir min al-umuma min al-umumat al-qur'aniyya annahu la yasilu thawabu ila al-mayyit fa yuqafu alayha hatta yati dalilun yaqtari takhsisuha <coughs> mu ne kanta koo xam ne nag du doom ji li feeñ ci li nga xam ne mooy yi ñu joyal ci alquran texte alquran yi mooy ne du àgg ci moom ilal mayiti ci ki génn àddina kon nag ñu war cee ndégaliku daal di yem taxawandi ci li nga xamante ne daal ba ñuy am dalil buy wane ne ñeneen ñi mën nañ koo defal koo xam ne du seen waaju waaw waxoon naa la lii moo <coughs> tax sànq bi amul naw naan ijmaa la ma ne bon dëgg la ñoom ñii dañoo wax wax joo xamante ne après la quoi moo tax imaamu na mais imaamu wax naa la euh, kañ mooy euh, euh, daa ñu ngi mille quatre quarante six cinquante jotee ci lay amee mu génnee àddina ñoom imaamu na yi moom mooy njàkk lañ ay année six cents yi loolu moo tax ma ne la mooy daa fekk ijmaa bi am ba pare moo tax waxam jii nii kontul euh, voilà wax dëgg yàlla li kontul <laughs> waaw que bon yooyu day wane ne doom ji la mooy comme li Imaamu Nawawi wax comme det bi comme bor bi loolu bor bi di boroom xam-xam yi dëppoo ne bor bi bu nee nit ki da koo fay waaye ma ne kooku jeex na ku fay bor bi amul dañuy xool mais non attention attention on va voir on va voir ce qu'on va voir là est-ce son fils ou c'est sa fille si c'est pas ça ça ne marchera pas non non du loolu moo taxoon al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullah waxoon loolu mais <coughs> loolu moom amul wuute waaw mais moo taxoon ma ne la moom ijmaa la wa <coughs> waaw mu ne wa ajmaa bi mu ne wa ajmaa al muslimuuna alaa annahu laa yajibu ah foofu du du du du du euh, waaw foofu la woon <laughs> waaw <laughs> euh, mooy bi mu ne euh, kii te boroom xam-xam yi dëppoo nañu que ne mooy yii nii day day àgg ci ki génn àddina. waaw mooy ki nga xamante ni dañ koo fayal bor dañ koo wo kii defal ba wax yooyu euh, mu ne euh, wa anna sadaqaani al-mayyit tanfa'u al-mayyit wa yasulu thawaabuhu wa huwa kadhalika bi ijma' al wa kaza te lool da koo joyal ajma'u ci wa qada ad te waxoon naa la yooyu moom amul ñu ne doom jee ko war a fayal par force burul moom bu fi kenn bor boobu bor boobu taxul taxul taxul ñuy wax waaw waaw bor boobu taxul ñuy wax bor boobu taxul ñuy wax déedéet loolu amu ci kon moo tax waxam ji wax la joo xam ne wax la ju ñu noot waaw wax la ju ñu noot que ne tettantal ne mbir mi mooy il faut que doomam la am na ñuy wax loolu <laughs> léegi mais loolu noonu la déedéet loolu noonu loolu déedéet mooy non lii ñoom imaam al-Hafiz ibn Abdul Bar ak ñoom imaam ibn an-Nawawi wax moo ci nekk mooy affaire bi. Euh, képp koo xamante ni saraxel nga ngir diw euh, loolu day baax waaw te yonent ma saa saa am na lu doon def tamit loo xam ne man maa ko ci dugal mooy euh, da doon léeg-léeg mu daal di woon rendi gàtt daal di koy saraxee daal di koy saraxe jox ko ñi nga xamante ne ñooy xaritu sayyidatu Xadiija yi radiyallahu anha loolu man nga ne bon c'est pour jokku leen waaye dàqul ko ne tamit yool ba daal di demandé ci ki nga xamante ne mooy as-sayyidatu Khadija bint Khuwaylid radiyallahu ta'ala anil jami' kon mooy taxawandi boobu imaamul euh, al-Shawkaani wax naan kon nañu taxawandi ba am boo xamante ne nii da ciy dugal ñeneen hmm? wala taxsiisuha di di taxsiis euh, laaye bee amul ndax bu dee doom ji moom doom ji ci saa yu baayam la bokk kon nag taxsis aaya bi ñëw amagul ba léegi mais loolu dañ ko gën a gis ci aay euh, waxu imaamul euh, alxaafiz ki al imaam ibnu Taymiyya rahimahullah waaw mu ne waqad ixtulifa al imaam Shawkaani mu ne wute nañ fii ghayri sadaqati min a'maalil birri hal yasilu ilal mayyit waaw mu ne boroom xam-xam yi nag wute nañ lu dul saraxe est ci jëfu mbaax yi est dina àgg ci ki génn àddina mu ne fa fa dhahabat al mu'tazila illa annahu la yasulu ila shay ilayhi shay <laughs> mu ne mu'tazila yi moom mooy kuréelu bid'a googu nga xam ne feenoon nañ ci l'islam <laughs> ñoom dañu ne ñoom euh, euh, non loolu du ko jote ah dara lu dut sarax boo génnee sarax moom dara du ko jote waaw mu ne ñoom nag wastadallu bi umumil aay ñoom ci ay biñ jógi sàng wa an laysa lil insaani illaa ma saa ci jooyalam loolu lañ tegtaloo waaw kon Eh, loolu la quoi eh, kon mu ngi noonu loolu la wax eh, waaye loolu mooy mu'tazila yi waaye bu dee waa ahlu sunna moom liñ wax leer na imaamu Nawawi daal dina koy toxal sànq mu ne wal mashhuuru min mazhabi Shaafi'i wa jamaa'a min ashaabihi annahu laa yasilu ilal mayyit sawaabu qiraa'atil Qur'aan al imaam ash-Shawkaani rahimahullah mu ne li siiw ci <clears throat> mazhabu imaamu Shaafi'i ak mbooloo ci Euh, mooy Shafi'i yi mbokkam yi mooy que ne waxoon na Imaamu Nawawi waxoon na ko sànq rahmatullahi alayhi mooy yoolu jàng alquran gi du àgg ci moom mu ne wa dhahaba Ahmad ibn Hanbal kanda wa jamaatun min al ak mbolo ci borom xam-xam yi wa jamaatun ak mbooloo sax min ashaabi ñoo xam ne du ñu Hanbali ah, Maliki am na ci wa jamaatun min ashaabi Shafi'i ak li nga xam ne mbooloo te lool mooy mazhabu Hanafiyyi rahmatullahi alayhim loolu la ñuy nettali ci ñoom tamit te bu loolu boroom euh, si euh, Zaynul Abidin mu ngi koy wax di ko leeral que ne loolu day àgg kay buñ jàngee yéene ko ko day àgg ci moom wa jamaatun min ashaabi Shafi'i ila annahu mbooloo ci euh, Shafi'i yi que ne innahu ila annahu yasilu annahu yasilu que ne day àgg ci moom kay waaw kon mu nge noonu mu ne kaza naka nii zakarahu Nawawi fil azkar al imam an-Nawawi noonu la ko tuddee ci al azkar al muntaxab min sayyidi euh, min euh, al muntaxab min euh, al azkaar min kalaami min kalaami sayyidi al abraar voilà al muntaxab min kalaami sayyidi al abraar alayhi salaatu wa salaam kon mu ngi noonu loolu lu am am solo la waaw léegi. bon imaamu Shawkaani yi nag ginnaaw bi mu waxee ne loolu jarul sax ñu koy taxsiis ndax bon doom ji ci kasbam la après <laughs> mu ñëwaat ne lii dëgg sax wal haqqu annahu yukhassasu umumul aaya waaw bis sadaqati minal walad mais loolu wax na sànq que ne jaru ko waaw que ne bon lii dëgg sax mën nañ ko mën nañ ne aaya bi ni mu jooyale wa an laysa lil insaani illaa maa sa'aa nit ki am du am lu dul li mu fàggu laay bi man nañ ne laay bi mën na ko tënk waaye waaye waaye <coughs> mu ne ci saraxe boo xam ne saraxe doom ji comme bu hadis sayna Sa'd ibn Ubaada bi comme kama fi ahadiisil baab comme ne ci hadisu baab mu ne waaye wabil hajji min al walad naka noon aj tamit bu dee doom ji moo ajal baay ji génnaat na wala yaayam loolu tamit ndax sayna Ibn Abbaas hadisam yi yooyu ñëw na loolu imaam dañuy bàyyi ci kanam imaam kii dina ci ñëw imaam euh, allah euh, ibnu taymiya rahimahullah aj boo xam ne doom ji moo ajal waajuram comme ci euh, hadis bi ñu doon wax xabarul alxasamiya ndaw soo su ñëwoon daan di laaj yonent bi alayhi salaatu salaam baayam mi nga xamante ne ni moom daa kii génn àddina sa ajul est ce que mën na ko ajal mun na ko waaw kon mu ne loolu euh, loolu day wane ne loolu tamit kon mën na ne ko min ghayrul waladi waaye ak keneen sax kudul euh, baay bu boobaa moom mën nañu nangu xam nga imaamu Shawkaan nanguwul côté côté saraxe bi mu ngi naan hadith yi wane yëpp dane doom ji la waaye aj nag mu ne aj moom du doom ji kese waaw <laughs> minal waladi comme ni xabaru xasaamiya ndax boobu waajurum la wax mu ne wa min ghayril waladi aydan naka noonu kama fi hadithi al muhrim an shubruma waaw mooy ka nga xam ne da doon armal après yoneen saa saam ko mu naan labbayka an shubruma <laughs> waa <laughs> suba ñëw di aj <laughs> mu naan an shubruma xadiis boobu ahmad moo solo indi na ko imam abu daawuda rahmatullah alayhi muy xadiis sayna amr ibn al-aas amr an abihi an jaddihi eh? Eh, eh, no non non du du xadis boobu euh, du du boobu loolu siyaam bi la mooy euh, boo boo ñëw ci boobu <laughs> waaw bu xadis sayna Abu Hurayra bi la radiyallahu anhu waa ji ne euh, ne ne ne kii labbayka naan di talbiya ngir subruma yeneen saa salaam ne ko kuy subruma moom mu ne frère am la <laughs> yeneen bi alayhi salaatu salaam nag ne ko waaw ne ko aj est-ce que aj nga ba pare mu ne ko ajal sa bopp ba pare après nga ajal ma kon loolu noon mu ne laaju ko imaam an al ah, ah, Shawkaani mu ne walam yastafsilhu hal awsa subruma am la laaju ko est-ce que subruma yow lii da ko comme que frère am la kon ñu xam ne kook du baayam du doomam voilà du baayam kii du doomam te laaju ko est-ce moom da koo dénkaanoon wala de mu ne wa bil xam nañ ne mu ne wabil inqi min al walad waaye euh, goreel jaam yool ba nga def ko ngir sa ndey bu dee ci doom ji la kama waqa fi Bukhari min hadith Sa'd comme hadith sayna Sa'd comme li nga xam ne moom lañ gisoon ibn Mas ibn Abbas mu ne xilaafan lil malikiyya ala al mashhur indahum lii nag wuuteeg maliki yi li nga xam ne moo gën a siiw ci seen mazhab rahmatullah alayhi mu ne wabi salaati min al walad waaye dañuy jànge ci hadith buñ dajalee hadith yi que jullili bu doom ji mën a tuddee jullil baayam aydan lima li koy wara léew lan moo koy wara lima rawal Daaraqutni li al imaamu Daaraqutni rahimahullah daal di solo anna rajulan kenn benn waay qaala dana ya rasuulallah dana yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam innahu kaana li abawaan man de damaa amoon ñaari baay mooy sama ndey sama baay ah abu ruhuma dama doon def si yiw fii xaali xayaatihima di def yiw jëmale ci ñoom jamono ji ñuy dund waaw léegi faf kayfa lii bi birrihima ba'da mawtihima wa nan laa leen di e, defale yiw ginnaaw bi ñu génne àddina yeneen saa na ko inna min birri <clears throat> min al birri ba'da al birri an tusalli lahuma ma salatik wa an tasuma lahuma ma siyamik waaw mu ne sauf que moom xadiisam bi dafa da'ifa <laughs> waaw mais yoneen saa salaam ne ko waaw bokk na ci def mbaax ah ginnaaw mbaax ga doon def bi ñuy dund léegi ñu génn àddina mooy booy julli nga nga julli leen ba ànd ak say julli wooral leen ànd ak say julli waaye hadis boobu wérul waaw waaw <laughs> moom la Abdallah ibn Mubarak ci euh, euh, euh, muqaddimatu imam <laughs> Muslim bi doon na ko wax waaw bi ko waa ji waxee imaam mu ne ko waa yow mu ne ko yow foo jële wax ji mu koy wax mu ne ko waaw ah kii nga wax fiqa mu waxaal mu ne ko fiqa mu ne ko waaye nag mu ne yeneen saa salaam nee na mu ne ko waaye nag xam nga diggante kooku yeneen saa salaam mafawis voilà ay distance yu rëy la kon mooy dafa am inqitaa xadiis boobu waaye amul benn problème ci sadaqa moom nit ñi wuute wuñ ci voilà loolu la imaam al ibnul Mubaarak boroom kitaabu zuhdi daal di woon wax. léegi mu ne qaala wa bi siyaami min al walad li hada al hadith mu ne naka noon koor dañ koy jële ci hadith bi moo mais wax nañ dafa daif wali hadith Abdullah ibn Amr hadithu Abdullah ibn Amr mooy bi moom lañ doon bëgg a sànq imam Ahmad moo ko solo imam Abu Dawud rahmatullah alayhima bi ci sanad boo xam ne bu wér la ci euh, muy yoonu Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddi ken al-Aas ibn Wa'il <laughs> muy bàyyi Amr ibn al-As ak Hisham waaw euh, ala euh, Amr ibn al-As mi gisoon xadiisam euh, bi ñuy jeexal buntu bële bunt bi ñu génnoon neuf cent quarante-sept waan Amr ibn al-As baayam nag dal As nga xam ne ku yéeme woon la ku bonoon ci l'islam la yiisoon ci l'islam lool muy al-As ku kasmi As moom mooy katu yàlla bu mag la woon waaw sonal bokkoon ci ñi nga xam ne ashaddu durran min al-a'da Abu Lahab moom ci la woon ñi gënoon a tar ay liñ doon teg ay mbugal di sonal jullit ñi rawatina seen xeet seen sang di yonent bi alayhi salaatu moom mii ci la woon al-Aas ibn Wa'il as-Sahmi moom dafa nisar ci jaahiliya <laughs> kene sawaay dina rendi dina loj saa badana ay gëléem léegi nag doom ji benn doom di Hisham Hisham daal di koy defal cinquante lojal ko cinquante waaw léegi nag Amr mooy beneen doom ji Amr ibn al-As la ki Hisham ibn al def na cinquante léegi bon nag frère bi frère am bi war a def cinquante <laughs> muy Amr ibn al-As ah nag ñëw daal di laa Yonent bi sallallahu alayhi wasallam Yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko amma abuka kanta asabaay fa law kaana aqarra bit tawxiidi fa sumta wa tasaddaqta anhu nafa'ahu dhalik ne ko sa baay bu doon ne saxaloon na ngëm yàlla gis nga ni doon bon yëpp comme que kii doomam la te tuub na ya gis nga leen saa saa ni mu waxe ko sa baay yu yées jooju ku bon kooku waaw laanawullah yal na ko yàlla rëbb déedéet moo taxoon moo <laughs> laa tasubbul amwaat waaw fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu wa ila ma amilu bu leen di ŋàññ ñi génn àddina ñoom dem nañ ca la nga xam ne moom lañ jiitaloon moom lañ doon jëf waaw ah doom ci saxaaba la ñëw laaj ko yonent baay saa saam ne ko ah sa baay de bu saxaloon wéetal yàlla bu doon tawxiid ci la génne woon àddina nga wooral ko wala nga saraxel ko konoonte kon dina ko jariñ imaam Ash-Shawkaani mu ne xadiis bi day wara ne koor gi kon bu dee ci doom ji la loolu tamit day àgg ci ki nga xamante ne mooy euh, baay ba waaw mu ne wali hadith ibni abbas inda al bukhari wa muslim waaw mu ne ndax tamit léegi liy dëgëral lii ba léegi hadith sayyidina ibn abbas radiyallahu anhu maa nekk ci sahih imam al bukhari muslim rahmatullahi alayhima mu ne anna imra'atan qaala <coughs> dama benn jigéen bu ne ya rasulullah inna ummi maatat dana yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam sama ndey kat dafa génn dafa am koor goo xam ne gumu nisaroon la de qaal araayta yonent saa saam ne ko araayti law kaana ala ummuki day ala ummuki ah ala ummuki ala ummiki ah, ala ummiki day euh, imagine xoolal rek bu doon ne sa ndey daa amoon bor fa qadaytihi nga daal di koy fay yow ndaw si akaana yu'addi dhalika dina ko fayal bor bi qaala naam mu ne ko woon ko fa an ummik kon nag wooralal sa sa ndey waaw léegi mu ne wa axraja abu wa axraja muslim abu daawud at-tirmidhi min hadith burayda ba léegi imaam ash-shawkaani mu ta imaam muslim solo na da ko abu daawud ak abu daawud ak alhamdulillah ci hadiisu Buraydatu ibnul Husayb rahmatu radiyallahu anhu anna imra'atan qaalat moom lañ la doon wax fële sànq hadiis boobu kene daa am benn jigéen boo xam dafa ñëw ne yeneen saa salaam man de damaa amoon sama ndey alhamdulillah dafa newoon ci kawam weeru wooru weer afa asumu anha est naa ko wooral qaala suumi anha yeneen saa saam na ko wooral mu ne waaye woor gi <laughs> yemul ci doom ji kese mu ne wa min ghayril waladi waaye tamit ci keneen koo xam ne du doom ji tamit mën na wooral koo xam ne du du du ci moom du baay ci moom lu koy wane mu ne aydan li xadiis yi ndax xadiis bi nga xam ne moo man maata muy xadiis sayyidatu Aisha muttafaqun alayhi man maata wa alayhi siyaam saama anhu waliyyu képp ku génn àddina fekk mu boru koor ka koy woo ka nga xam ne moo méngooy mbiram mën na koo wooral te kooku obligé wul ne kooku wàllu yam day nekk doom wala euh, ki méngooy mbiram ginnaam doomam kese lay doon voilà waaw kon parce que mi nga xamante ne euh, dañ koo goreeloon kan moo yor affaire am mooy ki mu génn àddina moo tax ki ko ki moo tax loolu mu ne kon lii la waaw mu ne waaye ba qiraati yaasin ba léegi mën nañu jàngal yaasin minal waladi wa ghayri keneen koo xam ne du ci bu tukkee ci doom ji ñaanal ko jàngal ko ki génn àddina wala keneen li hadith yi iqra'u ala mawtaakum yaasin waaye hadith boobu dafa am xëccoo hadith boobu bon en fait hadith eh, boobu ibn <laughs> imam ahmad moo ko solo al imam abu dawud Eh, tamit soloo na ko waaye xadis la boo xamante ne ni eh, dafa am aba usman la boroom xam-xam ni di wax ne kooku majhul la waaw imam ibnul madini dane kii nii nii majhul la abu usman mii xamuñu mooy sëriñ imaamul buxaari yi mu ne abu usman mii xamuñu mooy kana ah? waaw moo tax xadis boobu bo boroom xam-xam ni nag ñenn ñi ñi xam dañaan jëfe xadis bu da'if ci fadailul amal eh, dañuy wax lii mais bu dee majhul <coughs> ki bu dee dañu jàpp waxu imaam Ibn Uyayna bi euh, rahma imaam Ibn Uyayna imaam Ibn al-Madini mooy lool day nekk loo xamante ne euh, <laughs> majhul mooy xamuñu ko voilà <coughs> léegi nag mu ne imaamu Shawkaani wa bi du'a min walad lool wax na ko aw lool ak ñaan goo xam ne dina àgga dina joxe kii génn àddina tukkee ci doom ji loolu waxoon na ko ci ci sànq ndax hadith aw waladun salihun yad'u la ak yu mel noonu ak. Ah, wa min ghayrihi waaye ñaan gi dina tukkee tamit ci keneen ndax li wax istaghfiru li akhikum wasalu lahu tas bit tasbit bu dee ci ni ko nga xam ne noonu la ñëwee comme niñ ko gisoon muy hadith sayna Usman ibn Affan alayhi ridwanu rahimur rahman hadith 946 ci chapitre 161 babu du'a lil mayyiti ba'da dafnihi wa qu'udi 'inda qabri sa'a lid du'a wal istighfar loolu gisoon nañ ko wal qira'a waaw kon ñaan googu ko ne istaghfiru ñaanal leen dañuy xam ne kon ñaan keneen ku dul doom ji it mën na ñaanal ab néew boo xam ne xaritam la wala xamu ko sax ñu xaw yëgal ko ko mu ñaanal ko voilà kon ndax yeneen saa saa moo ne ñaanal leen jéggal seen mbokk mi te ñeen ñaanal ko ñu dëgëral ko ndax léegi dañ koy laaj léegi ak mu indi tamit euh, euh, euh, mu ne tamit li bokk na li koy wane xadis bi nga xamante ne mooy xadis bi wax gëneelu ñaanal sa mbokk ala zahril ghaib yeneen saa sam dane amul kenn koo xam ne dina ñaanal mbokkam ci loo xam ne newu fa lu dul ne am na malaaka bu naan amin te yal na la borom bi defal lu mel noonu voilà ak tamit boo duggee ci almeer yi lool lay wan ni ñëpp a a ñaanal ñaan gi boo tax loolu du problème ñaan gi ñëpp ci a tax imaamu Nawawi ne woon loolu moom ijmaa la voilà lu dul Euh, même mu'tazila yi sax d'accord nañ ci loolu ndax laay yi leer wala lii na jaaw min ba'dihim kéegi rek <laughs> kon loolu lu ama am solo la